بسم الله الرحمن الرحيم الأذكار النبوية bismillahi irrahman irrahim alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi noo ngi del suwaat di àndaat ak yéen ci ñaan gi nga xam ne di bi salallahu alayhi wa sallam daf ko daan ñaan bu fekkee ne wala bu ma saa dajeekum noonu dajeeg noonu sunu borom subhanahu wa taala wala mu dajeeg koo xam ne daal kilifteef te am na pouvoir niñ koy waxee ci doomu aadama yi koo xam ne daal lorom ñu ngi koy ragal ci doomu aadama eh, allahumma inna naj'aluka fi nuxurihim wa na'uudu bika min shururihim al imam abu daawuda eh, génne na ko alxaakim wéral ko ñaan gi mooy allahuma yow sunu boroom inna nun day najaaluka noo ngi lay def fi nuxurihim ci seeni pottax xam nga ne am noon buy ñëw day jiital ab dënnam borom bi subhanahu wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal ko ne ko di ñëw jiital dënnam ànd ak aw ayam doxale naa la sama digg ak moom wa naudu bika noo ngi làqu fi yow min shururihim ci seeni ay yépp ay woo xam ne amee nañ ko moo xam ay wuy lore ci rey la wala wuy lore ci lottal ab jaam la maa ngi làqu ci yow ñaan gu am doole la nag gi ñaan képp koo xam ne wax na ko ci ak ngëm wax ko ci ak dëggu bu jàkkaarloo ak jëmm jum mën a doon joo xam ne ma nga aw ay rek yàlla dana ko fegal eh, maa ngi fàttaliku lu ma mas a nett eh, oto boo xam ne daa ko mas a eh, yàlla dogal mu am ko mu jàkkaar lool koo xam ne moom niwaana ku koy romb te amut ci yow aw yoon yàlla dogal ma àndoon ak benn donga bi nga xamee ne jëmm jooju bëgg na koo taxawloo bi mu ne koo taxawal ak bi koo jàllal benn la boroom oto bi ci waxam daal di jekk ba yàgg mu ne am na ko wax dara ci yéen ñaar ñii de ndax kii de mësta taxawloo nit ba noppi ko di ko waxaat ne ko jàllal ma laaj xale bi nga àndaloon mu ne man damaa wax allahuma inna naj'aluka fi nuxurihim wa na'uudu bika min shururihim loolu nag eh, lu sax la lu wér la geneen ñaan gi ci topp mooy allahuma anta abudi wa anta nasiri bika axuulu wa bika asuulu wa bika uqaatil allahuma yow sunu borom anta yow abudi yaay sama ndimbal al adud mooy përëg ñëw na ci alxuraan sana suddu adudaka bi axiik wa anta yow itam nasiri yaay aji dimbale sama bi ka ci yow axoolu laay walbatikoo wala bi ci yow ajuulu laay wëndeeloo wa bi ci yow asuulu laay songe wa bi ci yow oqaatilu laay xeexe yow daal yaay sama ndimbal yaa may jàppale fu ma dox jëmit ci sa kàttan laa koy defe saa bu ma dee song itam sa ndimbalak sa kàttan lay songe su ma dee xeexe itam sa kàttan rek lay xeexe kooku moom da nga set wicc génn ci mbir yi ba wicc jël lépp delloo ko ci borom bi subhanahu wa taala ñaan gu mujj gi mooy xasbuna allahu wa ni'mal wakil kooku itam ci dëggu lañ koy waxe ak xol boo xam ne dafa wóolu ñaari waadi yi wala ñeenti waadi yi mu yàlla moom doy nanu sëkk nga tekki ne wani amal wakilu wani ama amul morom al wakilu aji saytu ji ki nga xam ne lépp lépp lépp moo yor saytu ba al wakil ci alquran sunu borom nee na bu leen ko wut ci ku may man ndax loolu laa defoon ci téere ya jiitu woon alquran mu ne wa jaalnaahu hudan li bani israil wa aatina musa alkitaaba wa jaalnaahu hudan li bani israil an tattaxidu min duni wakila borom bi subhanahu wa taala delloo xam ne borom penk bi ak boroom sow bi kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku may moom amut daan ne na ko jàpp mu nekk sa wakiil rabbul mashriqi wa maghribi laa ilaha illa huwa fattaxidu wakiila boroom bi dellu wax ne asamaan ak suuf li fi nekk lépp maa ko moom taman doy naa sëkk wakiil walillahi ma fi samawati wa ma fi l ard wa kafa billahi wakiila ñaan gi ibrahima moom la waxoon bañ ko sànnee ci sawara wa suñu fay sawara wa moom la saxaaba yi waxoon itam bañ leen waxee ne leen ña ngay dajale ay ngànnaay suñu borom nee na bañ ko waxee dañoo walbati ko ànd ak xéewal gu bàyyi ko ci borom bi subhanahu wa taala ak ngëneel lenn luñu lu leen naqari laalu leen fanqalabu bi ni'mati mi allahi wa fadlin lam yamsasum su wattabawa ridwan allah wallahu du fadlin azim kon ñaan yooyu mooy ñu indi woon tey di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defal ñu ci ak dégg ak topp جميع خلق الله دوني شغلت عن الخلائق